masala mooy est imaam boo xam ne ci kaw waxu que yonent bi aleyhi salaatu salaam moo jiite est-ce que est euh, kuy kuy toog mooy liñ doon joxe exemple tasawurul masala ah tasawurul masala xam de quoi s'agit-il d'abord mooy euh, xam nga euh, biñ na naan mooy est kuy toog kuy toog nañ ko annoncer d'abord mën naa jiite kuy taxaw autrement dit comme ni ñu waxoon imam boo xamante ne ni da doon dawal vélo daanu tànk bi damm waaw imaamu imaam bi de vélo la doon dawal wala scooteram bi si imaam day dawal vélo koy waaw du xaari mun muruwa déet de bañ a dawal vélo ñun ñoom <laughs> waaw nekk sëriñ di dawal vélo man naa ne lu ci ne mais où problème xanaa velo du moyen de transport mooy ñun buñ jël suñu aada ak yi ñu miin bëgg koo def diine ji déedéet <laughs> imaam day dawal vélo voilà loolu c'est c'est tout à fait normal hein mu doon dawal vélo après mu daanu wala mu yéegoon ci mbaam mbaam ma wangeetu ko mu daanu mënatu taxaw waaw hein mënatu taxaw moo koo keenu maa def waay ah kooku nan lay def walla euh, mu doon sangu après mu tarxiis damm yori beeke léegi nag moom mënatu la taxaw mais mooy imaam bi est-ce que kooku imaam boobu mën naa jiite ñëw ci jàkk ji di jiite ñoo xam ne dañoo taxaw walla même biir këram sax walla fu man di nekk même ñaari nit kii manula taxaw parce que looloo ko dal lu mel noonu ñu la wax kii mën a taxaw est-ce que kooku noonu man naa jiite ki nga xam ne moom mën naa taxaw c'est ça la question kon leer na léegi ah. loolu mooy masala bi parce que yonent ma ne saa saa dafa jiite nit ñi daal di toog nga ne ma bon yow lu tax ngay annoncé lool parce que yow bu dee ñi ne dañoo tarjeex que ne Seydina Abu Bakar moo doon jiite kon yow xanaa doo tenir seen kon seen seen wax ma ne la si si ndax waxoon naa la xam nga maa ngi doon ne yeneen timbale saa saam da doon dawal fas benn jour daanu ah waaw da doon dawal fas daanu loolu amul benn lien ak li nga xamante ne nii mooy nubu wàññi ak risaala waaw wax naa la nag ci réew ñun suñu réew yi jàpp nañ ne loolu moom ku ñu gis muy mel nag sëriñ bu doon dawal oto non dawal sa oto kese buñ ñu gisee dañuy naan kii kii est-ce que mat na sëriñ parce que bu matoon sëriñ fa yàlla <laughs> buur yàlla mos na ko utal dina ko may lu mu amee chauffeur waaye muy jéem a dawal oto yow bu dee nag kooku la ñuy xalaat lool imaginer kiy jël ñaga jaay wala kiy puusante ci ci taxi kalandoo yi kooku moom de toute façon moom. bu doon waliyu bi dina magit nit ñi duñ ko ko jàppe en tout cas ci suñu Sénégal waaw parce que ay préjugés la ñor waaw sëriñ buy dugg super keroog ngay ñàkk taalibe waaw waaw xanaa tey day am limousine ñu koy dawalal fu mu neex jaar station bu mu jaar ñu duyal koy sens mu fees mu nekk ci yu nooy climatisé waaw rawatina bu ci mënee am sax benn boo xam ne buy romb sax am motaar yu ko dar moom waaw kooku moo gën a waaye taxaw di stop non bu ko def moom en tout cas ci réewu wolof te disqualifié waaw <laughs> léegi mooy eh, eh, eh, ma ne la parce que honnêtement ma lay saar-saar mooy loolu dara mooy loolu yëf yi luy dal doomu aadama yi la di ko dal di dal yonent yi alayhimu salaatu wassalaam amul benn contradictoire ak ne moo gën ci mooy mooy sangu mbindeef yi moom alayhi salaatu wassalaam mooy comme xadiis sayyidatu Aïsha bi sayyidina Anas ak ñeneen ci saxaaba yi radiyallahu anhum soloo nañ ko yonent euh, na yonent ba ah, noonu xadiis sayyidatu Aïsha bi tamit mu ngi saxiixayni waaw euh, sayyidatu Aïsha moom dana yonent bi alayhi salaatu dafa doon julli benn jour fii baytihi wa huwa shakin fekk dafa amoon dafa feebaroon dafa amoon daal lu ko dal ba mënula taxaw fa salla jaalisan loolu tax mu julli toog am ay nit ñoo xam ne dañoo ñëw julli ci ginnaawam taxaw fa ashara ilayhim an waaw mu def leen biñ ñëwee ñoom ñu ñëw fekk ko mu mu taxaw mu leen di jiite mooy moom dafa julli toog mu ngi ñu nekk ci ginnaaw ñoom taxaw mu def leen si toog leen mim paree bu ne innama ju'ila al imaamu li yutamma bihi fa idha raka'a farka'u wa idha rafa'a farfa'u wa idha salla jalisan fa sallu julusa mu ne innama ju'ila al imaam dañoo teg imaam bi li yutamma bihi ngir ñuy roy ci moom waaw moo tax muqaarana du fi am mu mu mu musaabaqa du am muxaalafa du am ñett yooyu dañ koy tere am na ci yoo xam ne moom bu ci amee mooy day yàq sa julli mooy jiitu jiitu moom waaw jiitu am na yoo xam ne boo ko defee mooy yow su julli du baax waaw mooy ne imaam bi yonent ci ma saar saar neen dañ ko fee teg ngir ñu koy roy waaw mooy man duma defandoo acti ak moom mooy gis nga ñun dangay gis ci wolof yi man ñoom laa te tamit ci ñoom laa ko gisee moo tax di nga may mais sawaay vraiment yow soral nga ñu ko ne peux pas parler euh, d'autres personnes ma ne du ma wax kenn parce que ñoom laa xam ñi ma gis yeneen xeet yi ma gis ñu ma ma sa julleen doom ñoom defu ñoom gisuma leen def loo comme man ñi ma gis laay wax te kenn manuma teree wax laa ñi xam ne ñoom laa gis def lu dul noonu waaw man ci laa bi ñun ñépp la ñun en tant que sénégalais no ci ñun laa gisee mbir moom mooy da ngay gis nit am ku koy jiite nii mu mel ni moo dafay yàkkamti waa ji bu buy kii sax mu anticiper ko rukon bu naa allahu akbar waa ji daal bu tari buy rukon sax nga gis mu ni mu njëkkee njëkk ko rukon wala ñu tolloo balaa ki bi ki jiitee yëkkati ci rukon bi sax bi gis ko moom mu yëkkati mel ni après bu taxawee bi <laughs> bu taxawee jóg ci ruqon bi nga gis ko moom daanaka mu ngay waaj a àgg moom mu ngay waaj a bay jooyu bay bay bay waaj a mel ni kuy kuy kuy fekki suuf takat moom la ñuy jiite loolu lañ la wax loolu la yonent bi bari lañ yi dus koo teg sa koo jegee mbagg ak mbagg sax mu puus mais jarul a topp nag boo paree boo ne expliquer ko mais bu xëccee tànk ma ki kii moom da ngay gis kenn ñuy julli de kenn taxaw nii keneen ki taxaw nii te ñoom ñépp ci sàppe bi lañ neex moo tax la yeneen tibalee saaf saaf waxoon wallahi loolu dañoo dal waaw lim waxoon ne di ngeen defar seen sàppe jubal ko wala buur yàlla dina dina féewale seen xol yi waaw moo tax boo gisee liggéeyante beeg bañante beeg ku am dara sa moroom soroxel euh, soxore la ko ku xam dara sa moroom ne pourquoi muy xam paa ñun ne ñun ñépp war a ñàkk xam ak tamit ku fi am dara nar a taxe ñu damm ñu nar am côté alal ñu teg ñu da euh, entreprendre fi lu bees loo xam ne ñoom dañuy jàpp pourquoi moom paa ñun ñu damm ay tànkam ñun ñépp ñu yem ci këpp ci cere gi duñ comme que waaye lu tax mu ngi mu mu fi indi cere gi bees te ñun ci cere joxe ñam ji lañ doon lekk ñu jël bosam sotti ci loolu lépp bokk na ci source yu ñu ko teg mooy suñuy julli yi dara waaw te yonent bi alei sat daf ko wànde waaw di ngeen defar seen sàppe yi di ko jubal wala buur yàlla dina féewale seen xol yi waaw moo tax suñu xol yi fee euh, da gis même famille seen xol yi manula ànd te pourtant duñu sax soupçonné amaana looloo leen ko teg te loolu mooy ñi tane mooy sax ñi ñëw bay jullee ndoo sinon xam nga ñun suñ kër yi ni muy demee julli day jot kii taxaw fële di julli kee dem néegam jëlu tapeem julli même néeg sax nga gis kee julli fee kee julli fee kee julli fee ku julli daal ku nekk fee waaw ku nekk azadan ku nekk daal sa côté waaw mbooloo moom mbooloo moom dara dara waaw moo tax it seen xol yi du juboo bu seen bàyyi di dee miraas yi sax du baax waaw te xamuñ ne source bi leen bokk na ci source bi leen teg loolu mooy lii yonent wàllu saab sàmm waaw di wat naa ci yàlla ne di ngeen defar seen sàpp yi mu jub te bu leen bàyyi ay espace seen diggante waaw bu leen may iblis seytaane muy nekk seen diggante buleen ko may fu mu nekk nga gis kii taxaw ne kii taxaw ne tànk yi fële kii tànk yi fee mais daanaka boo moytuwul sax xanaa as as mbëy su ndaw sax mën naa jaar seen diggante des fois ganaar buy kii rek mën naa jaar seen diggante seen ñaar yi seen diggante ñoom te ñu ne kat ñoo bokk sàppe buñ ne xam nga loolu yëfi caaxaan la moo taxit conséquence yaa ngo bu ñu bëggee suñu xol yi nekk benn on est obligé respecter njàngaleem yonent bi aleyhi salaatu wassalaam à la lettre waaw te du ñu jig ci côté diine du ñu jig ci côté àddina suñu dara dox waaw ñenn ñi ngay gis ñu xaw ci génn te mos ñeneen ñaa leen di fexeel moo taxit façon tul bu ne façon sëriñ bu ne dinañ ko seeti ngir nee nañ dañuy aar seen bopp aliyasu billah ginoon naa yomb waaw kon <clears throat> mooy eh, yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dana innama ju'ila al imaamu li tamma bihi innama li am ba des ju'ila imaamu dañoo teg limaam bi li yu'tam bi ngir ñuy roy ci moom fa ida raka'a farka'u mooy fa raka'a bu bu ruko'ee waaw raka'a la wax mooy foog defagul mbir mi kon raka'a defagu bu dee day dem rek nga topp ko ngeen defandoo ko doodit yow xa wax defoo fa raka'a mooy yéen rakantuma jam euh, jamaa jamian fii waqtin waahid waxul lool wa ida rafa'a farfa' bu imaam bi siggee ci rukon bi ngeen yëkkati wa ida salla jaalisan fa sallu juluusan bu jullee toog na ngeen julli toog waaw te même chose la wax ci xadiisu Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa ardaahu

alayhi salaatu moo taxit yow gawar bi boo daanoo santal yàlla yow mi ma sa yéeg fas ba buuri yàlla dëppalee sama lenn ak lu ma sa dal yonent bi alayhi salaatu wassalaam même bu dee ci biti nag naan neexul yee eh, eh, tombe ci fas moom mais buur yàlla def na am na ñoo xam ñoom jaroon na leen daanu ci fas parce que yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy def exprès daanu ngir roy yonent bi alayhi salaatu wassalaam <laughs> <laughs> waaw xam nga ne yow kuy roy yonent bi alayhi salaatu ci loolu parce que daanu woon na ci fas manit ma daanu ci fas waaw comme na imaam Ahmad defoon dégg na yonent bi alayhi salaatu amoon na jaam bu tudd nu mu tuddati woon bu tuddoon sàngam après mu daal di koy libéré moom mu ut tudd noonu daal di koy libéré allahu akbar yow gis nga ñooñu fi ñu tolloon kooku yaakaar nga ne mos dina toog ñu naan yeneen tibale saa saa moo def lii maanaam mais est-ce que loolu sunna ko du <laughs> ha kon yeneen tibale saa saa dafa yéegoon fas fas wi daaneel ko léegi am na boo am na tànk bi moo moo moo moo moo am moo ci tànk bi la affecté ak wet gi waaw yi ngay boolee riwaaye yépp ku ne lool la daal tànk bi la ak wet gi ni mu daanoo ba mënatu la taxaw léegi muy julli toog nit ñi ñëw taxaw mu ne leen ñun mu ne leen déedéet ah mu ne fa sallay naa wara fa salla salaatan min as-salawaat wa qaa'id fa sallaynaa waraa'ahu qu'uudan falammaa insarafa qaala innamaa ju'ila al-imaamu liyu'tamma bihi fa idaa sallaa qaa'iman fa salluu qiyaaman fa idaa raka'a farka'uu wa idaa rafa'a farfa'uu wa idaa qaala sami'a Allahu liman hamidahu fa quuluu rabbanaa wa lakal hamd wa idaa sallaa qaa'iman fa salluu qiyaaman wa idaa sallaa jaalisan fa salluu juluusan ajma'iin <laughs> mooy pour gàttal yi mooy comme diñ jóge sànk rek pour wan ne ñun fii lañ teg euh, kii bi tekkiwul ne ñeneen ñi nga xam ne dañu nootal ne Seydina Abu Bakar moo doon jiite dañ naan la yonent ma la sarsam c'est que dafa waxoon ne woon kiy jiite bu toogee na ngeen toog bu taxawee na ngeen taxaw waaw te fii nii gis nañ ne Euh, kan moo waxati lool al imaam Ibn Xuzayma am na ku ma gis al imaam al xaafid ibn Xajar rahmatullah aleyhi ne moom euh, al imaam Ibn Hibbaan mu ne al imaam Ibn Hibbaan xew-xew bii nii mu daan woon ci dul xijja la woon sanata xamsin min al waaw bi mu kiiwee euh, toogoon doon julli toog. mu ne cinquième année bi la ci gàddaayam bi bi mu gàddaayam bi mu am cinq cinq at après ci loo xewoon alors que loolu laa laa laa tegtaloo loolu laa la ne moo tax ma ne la est-ce parce comme que loolu waxoon te fii gis nañ ne riwaay yi nga xam ne dañ ne moo dafa dafa toogoon di jiite Seyna Abu Bakar julli ci julleem nit ñi topp ci euh, Seyna Abu Bakar moom dafa taxaw loolu moom leer na. te yonent bi saa salaatu salaam jiite lu tax waxu ko toogal tamit ñeneen ñin ñi est-ce que toogal waaw loolu même bu dee ko mel ni ñoom al imaam na Hazm ñu ngi doon wax naan bon pourquoi pas kan moo leen ñeneen ñi ñi tooguñu Seydina Abu Bakar dëgg la dafa taxaw mais kan moo leen ñeneen ñi tooguñu waaye loolu loolu taxuñoo jóg loolu beneen baax la waaye loolu ñun fa lañ tege suñu laaj <laughs> du ne dañoo far kii ñëw rek bon ñu la teg kii gars yi fële après indi suñu non mooy yonent bi alayhi salaam la ko waxee ci xadiis yii moom comme ni ne sunan al imaam Abu Dawud nee na yonent bi alayhi salaam da doon kii fas ci mbedd Medina yi après fas wi eh, ci la moom moo ne eh, ci la faqastaloo ci benn jéson après nent ma lay sarsam daanu tànk bi xam naa ak rëq wala foqot am ci tànk bi ak côté bi waaw mooy ñoom ñépp soloo nañ ko loolu lañ tegtaloo ne léegi kon suñu masal bi waa nii kuy toog mën naa jiite kon kuy taxaw loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim mën nañu wax seen wuute yi mën na nekk ci tourne ci ñetti wax ñetti wax bu njëkk bi mooy mooy mooy mooy mooy mooy aviwu xanafiye yi xaaral ah, mu bind xanafiye yi ma ne la waaw ak shaafi'iye yi rahmatullahi alayhim waaye shafi'iyya yi ku mel ni eh, mooy mooy seen ngir mooy ngir moom la al abu xanifa wax te moom da tamit al abu yusuf te mooy mooy tamit waxu al al awza'i te mooy ngiru xanafiya yi parce que sinon dinañ la wax muhammad al imaam muhammad ibn dinañ la wax moom beneen wax bi fi bokk moom par exemple masala bi moom bokk ci ak imaamam ak beneen mbokku taalibiin bi li ñu wax moom bokkul ak lool waaw en tout cas selon al imaam at-Tahawi rahmatullah daal di nettali te moom moo gën a al-Hanafi léegi kon benn wax a ñoom dañu ne waxu kon première wax bi mooy waxu Shafi imaam euh, Abu Hanifa mooy Hanafi ak Shafi'i yi dañu ne lan. Euh, dañu gis nga euh, lii mooy ne imaam bi bu dee day toog képp ku mën a taxaw ci ku muy jiite da ngay taxaw waaw ma répété waat ko bu dee imaam bi dafa toog hmm? koo xamante nii man ngaa taxaw képp koo xamante ne nii man ngaa taxaw amoo droit toog dangay taxaw loolu mooy waxu xanafiye yi ak shaafiiye yi raxmatullaahi léegi parce que ñoom bon di après dinañ ñëw ci e, e, ñoom fan lañ teg ñoom dañu jàpp boo leen nee xadiis bi ñu ne la xadiis bii nii mooy xadiis bi nga fi wax léegi ñoom sayyidatu Aïsha ak sayyidatu Anas sayyidina Anas hein loolu dañ ko nasaxalla mooy boo bu ma fi bu bu ma julleetee ku képp kuy julli fa ida salla jalisan fa sallu julusan ajma'un bu dee seen imaam dafa julli toog na ngeen julli toog yéen ñépp ñu ne loolu dañ koo nasaxal li ko nasaxal mooy dernier jëfam jii mu jëf moom alayhi salaam mooy moo jiite nit ñi toog Seydina Abu Bakar taxaw ñeneen ñi taxaw te waxu leen ne toog leen te gis na leen kon loolu du benn du benn wax ñu ne la waaw beneen wax bi moom mooy waxu maaliki yi raxmatullaahi alayhim ñoom dañu ne te mooy imaamu Maalik même bu nee ne imaam Maalik am na leneen luñ ko nettaleel waaye lii mooy li nga xam ne mooy li gën a siiw ci moom te mooy bi mooy ni képp koo xamante ne amul droit te wax bii nii ima wax bii nii ñuy ñuy ñuy nettal imaam mu moo xam ne mooy njiiru imaam Maalik rahmatullah mooy waxu al imaam Muhammad ibn al Hasan ash-Shaybaaniyu rahmatullah alayhi di beneen mbokku taalibe imaam Abu Yuusuf di taalibe imaam al al. an-Nu'man ibn Thabit al imaam Abu Hanifa moom imaam Malik la bokkal wax lan mooy seen wax mooy ne kenn amul droit kenn kuy toog hein jiite ni kuy toog du jiite kuy taxaw laa yajuuzu wala yanbaghi li ay insaanin mahma kaan an ya umma naasa qa'idan déedéet ñoom ñu ne loolu c'est jiite li toog ci boppam loolu loolu manula nekk il faut kiy jiite bu dee ne kiy jiite moom toog manula toog manula taxaw kooku ki nga xam ne moo koy jiite mooy ki nga xam ne mooy ki mën a taxaw moo jiite waaw waaw léegi affaire bango mu des troisième ñett lañ la waxoon troisième avis muy bu al imaamu Ahmad waaye imaam nul mundir imaam nu xuzayma imaam ibn xibbaan moom lañu àndal ci wax jooju mooy lan eh, kënee muy madhabu xanaabila yi bu dee ne imaam bi dafa commencé julli ji toog ñi muy jiite ils sont obligés toog waaw ah. bu dee ne nag imaam bi dafa commencer julli ñi taxaw yaa ngaa dégg mu am lu tax am lu ko dikkal ba keneen ñëw war a continuer julli ji mais kooku man la taxaw dafa toog bu boobaa ñoom nu man di demee ñoom dañuy taxaw parce que ki ubbi woon julli ji ak ñoom dafa lanu dafa taxaw voilà lii mooy mazhabu xanaabila yi ak ñi ànd ak moom ka al imaam nu Xuzayma imaam nu Mundir ak al imaam nu Hibbaana raxmatullaahi ala jamii lii mooy ñetti wax Eh. <laughs> waxu imaamu Malik imaamu eh, al gis nga ñoom moom mooy ñoom xam nga boo mooy affaire bi man nga ko diviser ñeneen beneen ci kaw mi mooy man nga ne am na ñaari wax d'abord grand grand ñaari wax yu am après nga dóor a ñëw ci benn wax bi ñoom nga détailler seen biir wute am ci seen biir mooy boo seetloo kon man nga teg mbir yi teg xanafiye yi d'un côté chaafiiye yi xanafiye yi ak chaafiiye yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim deux côtés d'un côté mooy nga teg leen genn wàlla hein ah mooy que ne ñoom ñooñu lan mooy seen wax lan mooy seen wax ñoom xanafiya yi shafi'i yi xanaabila yi mooy kuy toog mën naa jiite waaw kuy toog mën naa jiite sauf sauf sauf sauf sauf am na lu xanafiya yi wax mais loolu bëgguñu dugg ci ci ci ci ci détail boobu mu nekk loo xam ne man na compliquer affaire bi mais dans leur ensemble mooy ñoom ñëpp ñoo mooy ñetti ñooñ da ngay gis ne ñetti mazhab yooyu d'accord nañ ne nit man naa jiite taxaw waaw ah mën naa toog voilà ku toog mais ku toog est ki muy jiite nag nan lay def est-ce que lay toog comme moom wala lay taxaw léegi foofu ñoom la ñu wuute ñoom seen biir après mais ci dans l'ensemble mooy d'accord nañ ne kuy toog mën naa jiite ku taxaw beneen beneen côté bi mooy beneen wàll bi Maliki fene ak ñi ànd ak ñoom comme al imam Muhammad ibn al al-Shaybani rahmatullah alayhi que ne mukk qu'est-ce que vous dites comme ça hein kuy toog maanu lay jiite kuy taxaw waaw après kanta dalil mooy bul foog ne gaa yi dañoo ñëw rek wax noonu mooy ku ne am nay dalil ku nekk ci côté yi am ngay dalil mooy côté bii boo ko defee nii boo ko defee nii kon mooy yow di nga am benn lisibilité mooy lisibilité mooy kon man bu ma ñëwee ci masalaam est-ce que kuy toog man naa euh, masalaam kuy toog non parce que xam nga affaire boo seetloo sax ñaari masala mooy masala boo xam ne dafa laaj dafa laal imam bi am masala boo xam ne dafa laal ma'muum yi wala ma'muum mii ni wala ma'muum bi ki ñuy jiite bu dee imam bi mooy est-ce buy toog mën naa jiite ku du toog nañ naan la kooku dañ cee wute ñetti ngiri xanafiya yi shafi'iyya yi xanaabila yi dans leur ensemble d'accord nañ ci maaliki yi nee nañ manula nekk waaw loolu manula c'est impossible loolu benn affaire léegi nag mu des ñi ñuy jiite lool muy beneen masala mooy ñi ñuy jiite bu boobaa après bu dee man ci kaw ñi ne man naa nekk hmm? ñoom nu ñuy def est-ce que dañuy suivre imam bi comme li xadiis bi wax wa ida salla jaalisan fa sallu juluusan ajma'in na ngeen julli yéen ñépp toog hmm? wala ci xadiisu seydna jaabir bi nekk saxi imaamu muslim wa ida ida salla qaa'iman fa sallu qiyaaman wa ida salla qaa'idan fa sallu qu'uudan bu imaam bi jullee toog taxaw bokk na ngeen julli taxaw bu jullee toog na ngeen julli yéen ñépp toog ah léegi affaire baa ngoog waaw lii mooy wax yi ci gàttal lii nii mooy wax yi ci gàttal maa doon wax une heure eh, eh, ah, oo jaar dinañ soxlaat beneen jataay wala beneen jataay boo xam ne deux heures lay doon wala voilà sinon suñu waxtu moom jot na eh, mooy kon wax yaa ngoog léegi kon jàppal wax yi bii di ñëw nag ñëw ci dalil yi ak al arjax insha allah ci wax yi mooy léegi jotaay bii di ñëw insha allahu taala ñu daal dina dugg nag ci dalilu ana mbooloo mu nekk ci mbooloo yi amaana dinañ la waxaale liñ doon wax naan dañu doon bañ mu compliqué waxu xanafiye yi que <laughs> <laughs> parce que <laughs> wala nañ ko wax nii après buy di ñëw comme ça ñuy généraliser rek euh, parce que euh, kii Euh, al imaam Ibnul Munzir rahmatullah alayhi ne waa ahlu ra'yi ñu Hanafi lañ ci jublu ñoom dañ ne koo xam ne ci exemple koo xam dafa feebar julli toog koo xam ne mais bu toogee moom man naa sujjóot ah te mën naa rukkoo ah mu ne kooku nit ñi daa am ay nit ñu ñëw di julli ci ginnaawam loolu dina baax waaye bu dee ak toogam moom mu toogee day def ay geste hein mooy rukon bi du ko man day day sëgg sëgg boo xam ne du du du du sori lool léegi bu waree sujjóot sëggaat bu gën a gudd ñu ne loolu ña wala mu tëdd bopp di def ay geste mu ne kooku moom mënula jiite keneen waaw loolu sinon xanafiya euh, yi rahmatullah alayhim dañuy nettali que ne ñoom ñii euh, mooy li imaam al a Shafi'i wax ñoom loolu lañ d'accord waaw loolu lañu wax euh, que mbir mi dañuy taxaw par force bu dee ne ki nga xam ne mooy imaam bi dafa toog ñi muy jiite ñoom dañuy taxaw dañuy taxaw moom mu toog waaw kay léegi kon euh, après ñu àggale affaire bi li ci tegu insha allah ah insha allahu taala kon ñetti wax yooyu ci lañuy tënku après indi euh, fexe kii après buñ paree ñu xool masalatul istixlaaf li ñu doon wax ki nga xam ne dafa xëcc koo xamante ne nii moom jàppam dafa bon imaam mi jàppam toj mu xëcc koo xam ne moom dafa yéex a ñëw rawe na ko dara kooku après nag ñu daal di koy gis insha allah wallahu a alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala